waman tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du anfaal kon ñu ngi woon ci siira bi di siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam nekkoon doon gis suuratul anfaal gisoon nañu saar boobu moom lañ ne woon ngir jeexal gaswatu badrinil kubra comme ko dige woon ko firi inshaa allahu taala loolu nag commencé woon nañ ko ci jataay bii ñu weesu walillahi alhamdu walminna bu ñu fàttale ko ñu ngi yemoon fi boroom bi subhaanahu wa taala di baada audu billahi min alsheytaani alrajim wattaquu fitnatan wa'lamu anna allaha shadiidul iqaab foofu lañu yemoon muy wattaqu boroom bi subhaanahu wa ta'aala ne woon ragal leen fitnatan moytu leen fitnatan mbugal moo xamante ne buy ñëw fitna goo xam ne buy dal laa tusiibanna du laal képp yem ci alladiina zalamu ñi nga xam ne ñoom maarasu al maarasu al al al al al al al jarima du laal rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoo ñoo def crime bi ñoo def bàkkaar bi du ñoom nag bu conséquence wu seen jëf jooju di dal du leen du yem ci ñoom de minkum ci yéen ñi def ñooñu xaasa kepp-kepp waala moo xam leen ne anna allaha buur yàlla shadidul iqaab buur yàlla ku tar mbugal la mooy loolu mooy li comme li wolof njaay di wax naan fit naan fitna du yem ci bopp ay du yem ci boppi boroom loolu nag mooy à condition que yow nga taxawoon ngir defoon la fu ngir loolu neen lu caaxaan loolu wala lu dul noon loolu la nga dox ci ngir mu deñ loolu moom moom lu ñu xam la jarul di guddal foofu la ñu yemoon kon nag tey inchaa allahu taala ba léegi ñu continuer suuratu anfaal di suuratu badrin comme waxoon nañ la ci tur yi bokk na ci suuratul badr suuratu badr dañ koy wax saaru badrin waaye dañ koy wax suuratul jihaad muy saar bi nga xam ne mooy wax ci jihaad kon nag bu ñu yemee foofu ñu yemoon di aaya vingt-cinq la ñu yemoon tey ñu waroon a commencer ci aaya vingt-six mooy fi borom bi subhaanahu wa taala di wax ba léegi ci suuratul anfaal mu ne wadkuruu id antum qalilun mustad'afuuna fil ardi taxaafuuna an yataxattafakum an-naas fa aawaakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibaati la'allakum tashkuruun mu ne boroom bi subhaanahu wa ta'aala di continuer mu ne wadkuruu yéen fettalu fàttaleku leen yéen jullit ñi radiyallahu ta'aala anhum wa ardaahum id ba nga xamante ne nii antum qaliilun yéen da ngeen a nekkoon ñoo xam ne ñu néew ngeen doonoon mustadaafuuna fil ardi ñu leen di néewal doole ci suufus makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima loolu gisoon nañ ci lu yaatu muy ci phase mecquoise bi naka la yonent bi alayhi salaatu salaam ak saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum doon fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama ànd ak natt yu mag yi nga xam ne moo leen fa kam min nafsin qutilat ñaata ci bakkan yoo xam ne rey qatal qatalathu qatalathu Quraysh qatalatha ñaata bakkan la waa Quraysh rey ndax lan ndax seen problème ñoom seen crime moo doon ñu ne rabbuna allah kamaa kamaa <coughs> qutila aali uh, yaasir ni nga xamante ne noon la ñuy reye yaasir rey gi nga xam ne mooy soxnaam di di bintu xubbaatin radiyallahu taala anil jamii waaye rey ñeneen ñeneen ñi ñu duma leen leen lool ba ñenn ñi suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen woon ngeen dem fa nga xamante ne mooy Éthiopie ndax inna biha malika ndax am na fa buur boo xamante ne laa yuzlamu indaha la indahu ahad duñu tooñ kenn fa ya muy an-Najaashi gisoon nañu ni nga xam ne kon noonu lañu nekk woon makkatal mukarrama yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam fekk nañ ko muy julli ñu sotti comme sibiriit waaye almal'un Uqbat ibn Abi Mu'ayt alayhi min allahi maa yastaxiquhu xoj na ko moom alayhi salaatu wassalaam ba ni nga xamante ne tuutee des nokki gi daal di arrêté comme ni nga xam ne noonu la ko sayyidina Abdallahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu taala anhu wa an abihi nettalee kon nag loolu noonu la leen suñu boroom subhaanahu wa taala di fàttali fii ci suuratul anfaal ñu la leen kon wa wadhkuru fàttaliku leen is ba nga xamante ne ni antum yéen muhaajiruuna yi xaliilun ñu néew ngoon noon ñu niw ngeen won ñu tuuti ngeen woon mustadaafuuna fil ard ñu leen di néewal doole te kenn néewalu leen woon doole lu dul mooy seeni mbokk di waa ahlu quraysh di waa quraysh fil ard foofu la ca suuf sa di makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima taxaafuuna seen xaal jamono yoo yële ba ngeen nekkee màkka nag ngeen ragal an yataxattafakum an-naas nit ñi daal di leen këllam këllamee daal di leen téye daal di leen kidnappé téye leen jël leen jël gu metti goo xamante ni gu gaaw daal di leen fitnaal biir makk nga xam ne képp kenn ku newoon foofu di jullit sa dund ma sa bakkan mu ngi woon en danger loolu ki bu dee ne ki nga xam ne mooy ki jiite mbir mi nekk sangu ñépp di sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñoom la ne newoon en danger ndax kuffaaru Quraysh yi lan nga may wax ci ñi nga xam ne ñoo ko des comme ni nga xamante ne noonu lañu ko gise woon mu ne kon taxaafuuna jamono yoo yële ngeen ragaloon an yataxattafakumu naas nit ñi daal di leen kidnappé daal di leen jël daal leen bugal num gina gaawee fa aawaakumul wa fa aawaakum seen borom subhaanahu wa man di seen borom fa aawaakum ma daal di leen fat daal di leen jële ci dëkk boobu la nga xam ne dëkku insécurité la woon di daarul kufri di makka ci waa loxoy waa Quraysh yóbbu leen fi nga xamante ne mooy madinatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam foofu la leen borom di subhaanahu wa ta'ala daldi fat mooy fa aawaakum mu daldi leen fat wa ayyadakum mu daldi leen jàppale bi nasrihi ci ndimbalam moom subhaanahu wa ta'ala jaarale ko ci waa lamsaar radiyallahu ta'ala an ahlil madina madinati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al aws wal xasraj radiyallahu anhum mu ne ci wan wa subhaanahu wa ta'ala daal di leen dëgëral daal di leen jàppale bi nasrihi ci ndimbalam wa razaqakum mu daal di leen xéewal min at-tayyibaati ci yu teey yi ba ngeen newee foofu la'allakum yooyu nag buur yàlla da koo def ngeen ngir tashkuruuna ngeen daldi sant xéewalam yooyu nga xam ne moom la leen defal yi ñi xamante ne ni yéenay jullit ñi mu ne yaa ayyuhal ladiina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla subhaanahu wa ta'aala te dëggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa taxuunu allah bu leen war yàlla war rasuula ak ndawam bii di sallallahu alayhi wa sallam ndax kat bu ngeen defee loolu na ngeen xam ne wataxoonu yéen a ngi war amaanaatikum seen seen seen pacte yéeg li nga xamante ne nii mooy seen diine di wor li nga xam ne mooy ci ci la seen kóllëre ne muy seen diineeg lépp wa antum te jamono ji ngeen di def loolu taalamuuna lu ngeen yéen a xam xam ngeen ne di ngeen doon def noon war yàlla la war yeneen tam bi la sallallahu alayhi wa sallam aaya bii lenn ci boroom mufassiruuna yi mooy wax yi ci gën siiw am na nag yeneen wax yu ne looloo tax mu wàcc waaye dañ ne mu ngi wàcc ci abu lubaaba ibn abdil mundir radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bi moom mi nga xamante ne nii gisoon nañ ko ci ghazwatu badrin moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam lamma balagha rawha radda aba lubaaba ci la delloowe ki nga xam ne mooy abu lubaaba di ibn abdil munzir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim en tout cas mbooloo mu bari ci ñoom dañ ne aaya ci moom la wàcc keroog bi nga xamante ne nii ci ghazwatu bani Qurayza nekk xare bi nga xam ne moo am juste après li nga xam ne moo ghazwatu Uhud comme ni nga xam ne inchaa allahu taala dinañu dikk ci yooyu buñ ci àggee inchaa allah développé ko daal di gi gisaat aaya bi waaye comme que dañ ne suratul anfal comme ni nga xam ne noonu lañu ko annoncé woon te ko tamit ci yi nga xam ne saariñ fi joto firi walla ay aaya du loo xamante ne dañu nekk ci kuuru tafsir looloo tax ci jataayu tafsir ñu dugg di guddal loolu te yàlla inshaa allah def na ne li nga xam ne moom la na yi wax na ci seydina abu lubaaba la wàcc xew-xew boobu bokk na ci xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi nga xam ne war nañu ko gis kon nag duñu ci yàgg noonu ñoom dañu ne kon ñu ëpp ci boroom xam-xamu tafsiir yi en tout mbooloo mu bari ci ñoom nee nañu lii dafa wàcc ci sayyidina Abu Lubaaba radiyallahu ta'ala anhu wa arda keroog bi nga xamante ne nii ci la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónnee ci waa Banu Qurayza mu dem nag daal di foofu ci gàttal daal moom mu wax leen def benn signe boo xam ne moom la def ci ba juif yooyu di waa Banu Qurayza daal di yëg xam li yonent bi alayhi salaatu wassalaam namm ci ñoom moom sayyidina Abu Lubaaba mu ne fa ma ko waxe dama ko def ba pare rek fa ma taxaw laa yëgee ne man de moom daal dinaa war yàlla daal dinaa war yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag lu gën a am ci yaatal inchaa allahu taala bu ñu yenee ci ghazwatu Bani Nawfal Bani Qurayza inchaa allahu dinañ ci gën a ñëw kon nag boro ñooñu ñu ne looloo tax moom la aaya bii di wax naan yaa ayyuhal ladina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla te dëggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa taxuunu allah bu leen war buur yàlla subhaanahu wa taala war rasuula ak ndawam bi waaye tamit aaya bii bu dee ci loolu la wàcc waaye al-ibratu bi umuumil lafzi laa bi xusuusi sabab loolu la nga xam ne loolu reegal la mooy li ñuy bàyyi xel nekkul ne walaa ci abu lubaaba alxaaris abu lubaaba ibn abdil mundir radiyallahu taala anhu wa ardaahu ci la wàcc kon ñu toog naan é moom de ci abu lubaaba la wàcc déedéet waaye ñun ñépp la concerné mooy wataxuunu amaanaatikum pacte yi nga xam ne moom lañ jël am ko ci yàlla subhaanahu wa taala di kóllëre gi da nga xam ne moo dox ci suñu diggante <clears throat> ak suñu boroom muy ñu jaamu ko te duñu ko bokkaale mooy loolu noonu ñu daldi ciy taxaw fee bés boo xamante ne nii daldi nañ koy piétiner daldi koy bañ a respecter nañu xam ne naxu ñun nag naxuunullah ñu ngi nekk nag di daldi wor ki nga xamante ne mooy yàlla subhaanahu wa ta'ala waaye tamit di dee di wor di jéem a wor xam nga yàlla kenn mënu koo wor waaye di jéema a wor tamit sallallahu alayhi wa sallam kon mooy jaamu gi nga xamante ne moom lañ ko war a jaamu te duñu ko bokkaale ci dara kooku noonu di suñu borom subhaanahu wa ta'ala waaye wa taxuunu amaanaatikum mooy yi nga xamante ni moom lañ am si kóllëre yi dox suñu digganteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy an nuwaqira ñu daal di koy màggal daal di koy wekk daal di koy màggal di topp sunnaam sallallahu alayhi wa sallam di ko sopp sopp goo xamante ne nii duñu ko soppu benn mbindeef ku dul moom sallallahu alayhi wa sallam ba tey topp di julli ci moom tey topp sunnaam sallallahu alayhi wa sallam kon nag bés boo wàccee def lool na nga xam ne kon yow ta yow ñooñu danga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom di wax naan wa taxuunu amaanaatikum te nag da ngeen di def loolu xam ngeen ne wa antum te yéen taalamuuna xam ngeen dëgg-dëgg ñu ne mu xam leen ne annama dëgg-dëgg amwaalukum li am ba des mooy seen alal yi wa awlaadukum fitna ak seen seen alal yeeg seen doom yi fitna examen la de fitna la ci yéen boo xam ne buur yàlla de leen di fitnaal ci seen yooyu di alal yeeg doom yi leen suñu boroom subhaanahu wa taala xéewale wa anna allaha te buur yàlla indahu nekk na fa moom ajrun azim li nga xam ne mooy pay goo xam ne bu màgg la aaya bi tam dañ na dafa wàcc tamit ci sayyidina abu lubaaba mooy suytu aaya bi ñu jóge waaye yooyu yëpp inshaa allah du ci xóotal comme ni ñu ko waxe léegi daj daje dox daje dig daje inshaa allahu taala ci ghazwatu bani qurayda mu ne kon di àggale moom subhaanahu wa taala kon nag waalamu annama amwaalukum xam leen ne seen alal yi wa awlaadukum ak seen doom yi fitna mooy fitna lañ mooy examen lañ waaye nag suñu boroom subhaanahu wa taala loolu tekkiwul ne am dool alal doom moom baaxul ndax dalay déedéet mooy fitna ndax moo ne wa nabluukum bi sharri wal xayri ñooy dañ leen di tekki fitnatan loolu lépp di fitna mooy dinaa leen examiner man seen boroom ci loo xam ne lu baax ak loo xam ne tamit du lu lu safaan la loolu lépp nekk examen kon nag loolu tekkiwul ne walla fitna na kon mooy alal baaxul doom baaxul déedéet wa anna allaha ngeen xam ne buur yàlla indahu ne na fa moom ajrun pay goo xam ne azimun gu màgg-màgg la mu ne nag yaa ayyuha alladina aamanu in tattaqu llaha yaj'al lakum furqaana yaj'al lakum furqaanan wa yukaffir ankum sayyi'aatikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim mu ne yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam in tattaqullaha bu ngeen ragalee yàlla de yaj'al lakum furqaana lool de moom assurance la mooy ku ragal yàlla buur yàlla dina la defal li nga xam ne mooy li ngay yor muy furqaan goo xamante ne nii ci ngay tàqalee entre dëgg ak neen lépp loo xam ne dugg nga ci ak lu mu compliqué compliqué buur yàlla subhaanahu wa moo lay jox loo xam ne ci ngay am discernement ba mën a discerner li nga xam ne mooy lu baax ak lu ak ko kook lu bon kooku nag loolu nag lenn rekk la koy may mooy taqwallah mooy nga ragal yàlla subhaanahu wa taala mooy suñu boroom subhaanahu wa taala dafa conditionné mbir yi <coughs> dane in tattaqullah bu ngeen ragalee yàlla lan mooy nekk conséquence bi yaj'al lakum furqaana mooy yow yooyu yépp bu nekk sa objectif ragalal yàlla rek te yàlla tax boo ko ragalee te tax moom yàlla de toute façon kon yi nga xamante ne ay bénéfice la yi ci ne yépp di nga ko am inshaa allah moo tax mu ne yaj'al boo ko defee dina leen defal lakum ñeen leen furqaanan loo xam ne ci ngeen di mën a ame discernement wa yukaffiru ankum bu dekk ci ginnaaw loolu mu daldi leen faral ankum wëllif leen sayyi'aatikum seeni ñaawteef seeni bakkar wa yaghfir lakum mu daldi leen jéggal wallahu tabur yàlla dhul fadlil azim mooy boroom ngërëm ngër boroom lu màgg li wayil léegi nag mu ñëw ci aaya bi nga xam ne moom la sayyidina muqaatil waaye tamit ki nga xam ne mooy riwaaya bi nga xam ne <clears throat> moom la imaam al-Mawardi daal di soloo jële ko ci sayyidina Abdullahi ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu wa nabi moom la jële woon ci moom ne bokk na ci li nga xam ne mooy aaya nga xam ne ci ghazwa ci suuratul anfaal ñoom ñoo dul madaniya mooy du ñoom Madina lañu wàcc waaye Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman la wàcc boo fàttale ko woon sayyiduna Muqaatil dane woon moom lépp moom makki madaniya la mooy saaru suuratul Anfaal aaya yépp di verset yépp madaniya la bam des aaya bii ñuy bëgg wax riwaaya sayidina abdallah ibn abbas radiyallahu anhuma moom dane woon set aaya la benn bi mooy bi aaya bi lan aaya boobu mooy lan mooy bi boroom bi subhaanahu wa taala teg ci ne wa id yamkuru bika alladina kafaru li yuthbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru allahu wallahu xayrul maakiriin mu ne wa id fàttalakul yow sallallahu alayhi wasallam yamkuru bika bam lay tërali plan di la waajal di la pexeel alladina kafaru nga xam ne ñoo weddi yàlla subhaanahu wa taala te bokk ci waa quraysh muy kuffaaru qurayshin yi ñoom abu jahlin wa uzamaau qurayshin kullaha muy ñi nga xam ne ñooy ponkalu quraysh yi ashraaf yi ba nga xam ne ci lañu daje fa nga xam ne mooy daaru nadwa kon ni nga xamante ne lañ ko gisa woon ci seen assemblée boobale nga xam ne moom lañ daje woon ne woon nag dañuy xalaat ci mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax kat bëy mu ngi wane moo ngi waaj a weesu mbuus ndax kat waa lansaar yi nga xamante ne nii dañoo ñëwoon agsi ñëw daal ndeke def nañuy accord ak ñoom laaj nañ leen nag ñu ne ñoom defuñu ko waaye suñuy investigation def nañ ay recherche ba gis ne daje na ak ñoom ba jël ak ñoom sax accord ñu naan déen ñu toog quelque fan ñu bëri jullit ñi commencé di jóge mu makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman di génn makka di dem fan ilaa Yasrib ñoom ñëpp ñuy dem ñu bari di dem ay délégation yu bari di gàddaay di daw di rawali seen diine Madina léegi nag kuffaaru Quraysh yi nag ne il est temps nag di réagir comme que nag ki nga xam ne mooy mooy porte drapeau bi moo yor mbirite moo ko fi indi mu ngi ci suñu biir et ko moom dañuy woote li nga xamante ne mooy assemblée extraordinaire bi nga xamante ni nii moom extraordinaire la amul kenn ci kilifa Quraysh yi koo xam ne may nañ la droit nga naan hé man duma mën a ñëw kan ndax dama am ngant pas de ngant que tous les dignitaires de Quraysh se réunissent ici re qu'ils reviennent tous qu'ils se réunissent tous ici à daaru note ba bu ko defee nag plénière la boo xamante ni nii moom wuu bu ñu xoolee rek moom mooy Quraysh la Quraysh Quraysh dootul la ba ñu dajee fa nga xam ne mooy daaru nadwa ba nga xam ne bañ fa dajee nag ca la waaja ñëwoon di Iblis ñëw ci forme rajulun na najdi kërëg fa woo xam ne mag moo xam ne màgget moo xam ne min Najd ci Najd la jóge la jóge ci ci lest arab yi moom nag mooy foofu noon nag xew-xew boobu noonu ak lañ fa waxtaane woon ñii jóg ñenn ñi Abul Baxtari moo ko wax mooy xalaa mooy ñett ya fa jógoon nag ñii ne man daal li ma gis mooy nañu ko génn exilé ko waaye mu waxee loolu paa bi daal di jóg di iblis mi nga xam ne dafa ñëwoon yoroon forme benn paa ci waa Najd ne man ànduma ci wax ji xanaa gisu ngeen neexaayu làmmiñam ak ni nga xamante ne nii noonu la mën a waxe bés bu ngeen ko génnee dina leen leer ne dina convaincre ay nit ñu ñëw topp ko ba pare nag ñu mujj nag dellusi ci dëkkam bi nangu foqar ci mbir yi li nga xam ne mooy ci seen loxo yéen xuray kon nag seet leen beneen ma hada lii nii lakum bi ray waaye waaye lii nii du xalaat bu baax pour yéen xuray si de acca waaye seet leen beneen keneen tëb man daal li ma gis mooy daal nañu ko jàpp daal di ko yeew daal di koy dugal ci kër goo xamante ne nii dañ ko fay yeew bàyyi ko fa moom du fa mën a génn bu ko defee nag ñun ñu def ko noonu dootul génn dootul mën a dajeke kenn bu doon tey mooy dañ naan dañ koy dugal prison bu ko defee nag mbir yi jeex man de loolu laa gis ba mu waxee loolu moom mu jógati wax loolu ne déedéet bés bu ngeen ko lakk <coughs> <coughs> tëjee prison de waxam ju neex ji dina génn ci suufu bunt yi lay jaar nit ñi nga xamante ni jot na leen convaincre ñooy dem convaincre ñeneen ba ñu am li nga xam ne mooy doole ñu daal di ñëw daal di koy génne par force libérer ko bu boobaa du ngeen ci man dara nag kon nag ma hada lakum bi ra waay waay man ash-shaykhu najdi maa ngi leen naan waay waay waay xam ngeen ne waay lii nii du xalaat pour yéen waay du xalaat bu baax waay waay xalaataat leen te joxaat ma beneen ci noonu nag ci la al mal'unu iblis iblis daal di wax iblis iblis muy iblisu qurayshin di abu jahl ibn hisham alayhi laanatullah moom moo jóg nag ne gis naa ne man am na benn xalaat boo xam ne toq na ci sama xol sama xel mi ba léegi bañ commencé discussion yi ba léegi gisaguma ko mu toq ci xelam ñu ne ko ay ca waay yow abal xakam ana mu ne leen man daal li ma gis mooy dañuy jël ci ki nga xamante ne mooy néeg ci clan wu quraysh bu ne ñu jël ci rajulan daa koo xamante ne nii kan ni bu ne ñu daal di fay ci waa su ñu jël fa benn jeune boo xam ne doole lay fees ku ci nekk nag ñu jël leen jox leen ay jaas yu ñaw ñu bàyyi ko ba muy nelaw moom sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee ñoom ñu bàyyi ba guddi ba muy nelaw ñu daal di koy bett dem këram dóor doo ko benn dóor darbata rajulin waahid lañ koy dóor bu ko defee nag mu daal di fay mu daal di fay jaare faatu bu ko defee nag lenn rek kay mën a am mooy banu haashim di waa këram gii di famiyam li nga xam ne ci lu ñu bokk mooy ne leef na rek radu dañuy nekk nag ñoo xam ne dañuy mujj satisfaire u doylu nag ñu jox leen fidia muy li nga xam ne mooy ndàmpaayu ku rey nit lool rek lañ leen di jox bu ko defee ñun lool yomb nañu ñu daal di dajale alal ji daal di leen koy jox lool rek lañ mën a def ndax nag beneen option bi mënuñu ko mooy xeex ak waa Quraysh yépp bi mu waxee lool Iblis de ash-Shaykh an di ne al qawlu maa qaala ar-rajul ne wax ji idée bi bu baax bi bi nga xam ne moom lañ war a doxal de mooy li nga xam ne moom la waa ji wax wallahi law sadala law sadaqa maa ngi wàcc yàlla ne moom iblis di ash-shaykh an-najdi moomu ñëwoon ci forme ash-shaykh an-najdi bu doon ne dëggal na ci li muy wax danaan al qawlu maa qaala iblis xaw qaala shaytaanu al qawlu maa qaala shaytaan bu doon de moom dëggal na dëggu na ci waxam loolu lay wax konoonte kon danaan waay waay wax ji nga xam ne idée bu baax bii ma dégg waay waay idée bu baax bi man iblis mooy iblis mii sama double iblis mii def di abu jëf li ni mu wax looloo baax léegi nag loolu noonu nag la suñu boroom subhaanahu wa taala di nettali ci aaya bii naan wa id yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam fàttalikul yamkuru bika bam lay tëralali plan alladina kafaru ñi nga xam ne ñooy waa Quraysh ñu weddi woon yàlla subhaanahu wa taala li tuuka ñii ne waaye yow dañ koy def daal mooy dañ koy tëj dañ koy dugal ci kër goo xam ne daal benn néeg boo xam ne moom du mën a génn moom fa lañ koy dugal rek après bu ko defee waay waay affaire yi daal di jeex lool mooy li tuuka yeew ko daal lu koy tëj fenn mooy rek ñu dugal ko prison aw yaqtuluuka wala beneen avis ba fa génnoon mooy ci lii lañ doon discuter wala ñu daal di avis ya fa génn bañ tegee mbir yi ne <clears throat> aw yaqtuluuka wala ñu rey la aw yuxrijuuka wala ñu exiler la daal lay génne li nga xamante ne mooy dëkk bi expulser le Quraysh di expulser le baytullah ba nga xamante ne na fàttalikul loolu wayam korona ñoom ñu nga doon tërali plan wayam korullah waaye buur yàlla moom de toute façon dogal na li muy dogal ndax buur yàlla newu fi moom di tërali plan tëral plan loolu muru ku doyadi koo xam ne dafa dese la mooy koo xamante ne dafa manqué te buur yàlla mooy koo xam ne conséquence mbir yi leerul ci moom moo tax muy tërali plan waaye ki nga xam ne moo la bind moom moo xam sa démb xam sa ëllëg xam fa ngay mujj xam sa tey kooku waaye xam nga ne tëralul plan ak yow te noot la indi la fi lu ko neex rek ay daw ci yow xam nga ne kooku waaye tëralul plan wayam kurullah buur yàlla di tëral moom di leen waajal li nga xamante ni moom dogal na ko ba pare mooy halak leen ñoom ñépp di waa Quraysh wallahu te buur yàlla nag xayrul maakirin mooy ki nga xamante ne nii gaa yi tërali plan xamuñ ne ñoom buur yàlla mooy ki nga xam ne moo féete kaw tëralkatu plan mu ne nag wa ida tutla alayhim aayaatuna ba qaalu qad sami'na law nashaa'u la qulna mithla haadha in haadha illaa asaatiirul awwaliin mu ne ñoom kuffaaru qurayshin yi wa ida tutla alayhim bu ñu masoot bu ñuy jàng alayhim di leen jàngal aayaatuna suñu aayal qur'aan yi qaalu ñu ngi naan qad sami'na ñun di dégg nañ law nashaa'u bu ñu sooboon de la naqra qulnaa dees nañu wax mithla haadaa lu mel ni alxuraan jii ngay wax in haadaa waay waay waay yow sayyidina muhammad sa lii nii ngay wax illaa nekkul lu dul illaa asaatiirul awwaliin lu dul conte de fées wu nit ñu njëkk ña la rek la waay ay léeboonu léppoonu nit ñu njëkk ña la rek la waaye lii waay ay ustuura la rek lii waay waay sawaay waay lii nga fi wax nii waay lii du dara waay lii nag aayat yi boroom <coughs> ahlu tafsir dañu naan rahmatullahi alayhim am nañu ne mu ngi wàcc ci an-Nadr ibn al-Haaris alayhi la'natullah moom mi nga xamante ne gis nañ ne ci ghazwatu Badr ci yoon wi la yonent bi alayhi salaatu wassalaam corlu baatam muy an-Nadr ibn al-Haaris yoobu yooyu ci mufassiruuna yi ñu ne aaya bii ci moom la wàcc mooy moom dafa newoon koo xam ne commerçant la woon daal di demoon fi nga xam ne mooy bilaadul furs di bilaadu pers di këru di dëkku perse yi daal di fay jàngale li nga xam ne mooy histoire euh, histoire buuru perse yi jàng fa histoire buuru perse yi ak Isfandiyaar bi nga xamante ne nii mooy <coughs> euh, yooyu nag la jàngoon jàng fa histoire yu mel noonu yu bari ñëw Quraysh bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag di wax alquran mu naan ko moom way yow lii ngay wax nii dégg nañ li ngay wax sami'na way ma ne dégg nañ law nasha'u xanaa xamoo ne sax man bu ñu neexoon la xul naa ñun Quraysh ñu wax mithla hada lu mel ni ca alquran ji way sa histoire yonent yi ngay nettali naan il une fois way ma ne day kàcc kan moo ne il une fois moom moom dafa jàpp ndax il était une fois loolu façon wax la que lii ustuura la mooy waay ma lii waay bu leen ñu fontoo waay mythologie des anciens rek la moom nag mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam ma ne sa histoire nuux yi ngay wax sayyiduna nuux qaaruun ak haaruun yii nii nga fi wax sayyiduna muusa ma man mii man naa yu mel noonu yoo xamante ne nii man naa koo wax ma yii yépp man man naa ko comme ñoom Shahin Shah yooyu yëpp man na ko muy le be mooy buuru Perse yi dañ doon wax Shahin Shah mooy roi des rois yooyu yëpp man man naa ko ak ñi nga xamante ne nii mooy histoire Isfandiyaar yooyu yëpp man naa ko nettali léegi nag suñu borom ne gis nga nag Quraysh lool lañ doon def wa idha tutla alayhim bees leen maseen a jàngal aayaatunaa suñu laaye yi qaalu ñu am qad sami'na hee ma ne ñun dégg nañ law na shaa'u te bu ñu neexoon sax waaye yow dimbali ñu ñun dégg nañ li ngay wax law na shaa'u xanaa yëgoon na yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama law na shaa'u bu ñu sooboon la xul naa wat naa ne dinañ wax misla hada waaye bu mel ni ci alxuraan ji waaye lii nii loolu wax gis nañ ñeneen aayitalool gisoon nañ ko ci jamono yàgg ca waa Makka mooy ne da doon ñëw sax bu yonent bi alayhi salaam di wax mu ne ci wet gi naan leen hee léegi moom wax na ay alxuraanam ba pare yéen déglu leen moom ngeen xool maak apprécier leen maag moom ana kan moo gën a neexle kan moo gën a rafet la li muy wax moom nag la suñu di wax nii ne wa id xaalu fàttalekul yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam xaalu ba ñu waxe ñoom kuffaaru qurayshi allahumma in kaana haadaa huwa alxaq min indika fa amtir alaynaa xijaaratan min as fa amtir alayna xijaratan min alsamai aw itina bicadabin alim wama kaan allahu liyucadibahum wa anta fihim wama kaan allahu mucadibahum wa hum yastagfiruun borom bi subhaanahu wa taala mu ne wa id fàttalakul bi nga xamante ni qaalu la ñuy wax ñoom kuffaaru quraysh yooyu naan allahumma hee yow suñu boroom ñu ngi lay ñaan in kaana hada waay waay bu dee ne sayyiduna muhammad mii huwa alxaqu dëgg la moom mii bu dee dëgg la in kaana hada bu dee ne alquraan jii muy wax huwa alxaqu dëgg la kene yaa ko wax yow boroom bi subhaanahu wa taala wala in kaana hada même en dehors de alquraan lim ñuy dig yépp di wax yu boobu muy wax ndax xadiis wax naa la na wax yu la yooyu yépp daal bu dee ne in kaana ndeen nekk na lii muy wax ak moom mii di sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam huwa alxaq mooy dëgg waaye min indika tukkee ci yow fa amtir alaynaa xijaaratan min as-samaa ñun daal li ñuy xamee ne dëgg la yàlla ñu ngi lay ñaan ne bu dee sayyidina muhammad mii li muy wax dëgg la sallallahu alayhi wa sallam waaye tagal suñu kaw ay xeer ni gës xijaaratan yoo xam ne min as-samaa bàyyeekoo ci asamaan alitinaa wala boog nga andil ñu bi adabin bugal alimin goo xam ne gu tar la loolu la waa Quraysh waxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko défier na ko wayew fii dara ñun dañ laa gëmul te sax léegi benn affaire la nañ leen jublu ci yàlla mi muy wax waaye dañoo gin a xam yàlla ñun nañ jublu ci yàlla daal di koy ñaan ñaan ko ne ko bu dee ne xéej yi muy wax yàlla bu dee ne moom li muy wax dëgg la ñun pour ñu xam ne dëgg la da ngay taw suñu xaw ay xeer wala ñu andil ñu mbugal moo xam ne mu mu tara tar la wa ma kaana allah am na tamit ñu ne lii nii ñëw na ci saxee yi que ki wax lii mooy Abu Jahl ibn Hisham alayhi la'natullah am na yeneen i tamit riwaay yoo xam ne dañ ne am Nadr ibn al-Harith moo ko wax yeneen ne waa Quraysh ñoo ko wax waaye loolu lépp benn la mooy ne Abu Jahl bu ko waxee waa Quraysh daal di koy wax ñoom am Nadr ibn al-Harith wax ko waa Quraysh daal di koy wax ñoom moo tax mu ne ñoom bi ñuy wax lool naan bu dee ni daal lii dëgg la. waaw suñu ko way xeer dina sam yu jógee ci asamaan awietinaa wala ngay ndeel ñoo di adabin ci mbugal alimin joo xam ne ju tar la suñu boroom nag ne wa ma kaana allah te buur yàlla ñoom nekkul li yu'adhibahum ñoom di leen mbugal wa anta fiihim te yow yaa ngi ci seen biir temps yi lii muy nettali nii luy Quraysh la xewoon suñu boroom ne man nekkuma di leen mbugal te yow nga nekk sen biir wa ma kaana allahu mu'adhibahum te buur yàlla tamit nekkul di leen mbugal wa hum yastaghfirun fekk ñoom it ñu ngi jéggalu waaye lii nii nii ñuy li nga xamante ne moom la boroom Zaadul Masir di imaam Ibn al-Jawziyyi rahmatullahi alayhi daal di wax mooy ne bii nii moom wowum yastaghfirun nekkul kuffaaru Qurayshin ndax kuffaaru Qurayshin yi de toute façon yéefér moom ak ñaanu njéggalam fekk gëmul duggul ci lislaam mooy yooyu moom seen yooyu amul benn njariñ mooy du lu yàllay nangu waaye mooy wamaa kaana allah buur yàlla waaye lan moo taxawee dem sax ba ba wamaa buur yàlla nekkul di leen buggal te yow yaa ngi seen biir seen biir yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye wamaa kaana allah buur yàlla nekkul mu'adhibahum di buggal sa xeet wahum te ñoom yastaghfiruna ñoo ngi nekk ñoo xamante ne nii dañuy daal di jéggalu am na nag ci ci borom na yi ñoo xamante ne nii dañ ne ñoom geroog bi nga xam ne ci lañ wax loolu mbugal may waaja ñëw ci lañu naan xufraanaka ak bu ñuy wër kaaba ji waaye loolu noonu la jële nañ ko ci seydna abdullah ibn abbas waaye loolu dafa mel ni wérul ndax looloo tax imaam ibnul jawzi ci zaadul masir mu ne waaye loolu noonu wérul ndax njéggalu ak ñaanum njéggalu géeféer boo xam ne tuubul moom du dara moom kenn du ko nangu mu ne suñu borom ne wa ma lahum allaa yu'adhibahum waaw waa Quraysh ñii sax ñoom ana lan moo tere sax allaa yu'adhibahum allah ba buur yàlla du leen bugal wahum te ñoom yasudduuna ñu ngi dox diggante anil masjidil haram dox diggante nit ñi diggante sama yonent bi diggante ñi nga xam ne ñoom a gëm ñoom ñu ngi dox seen digganteeg al masjidal haram li nga xam ne mooy jàkk ji tedd jii di ci ñu xormaal jii di zaada allahu tashrifan wa takriman di kaaba gi wa ma kaanu awliyaa te ñoom ñii nag nekkuñ ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo yor mbiru kaaba gi de mbiru Kaaba gi nekkul ci ñi nga xamante ne nii ñooy seen loxo la ne ñoom ñoo yilif mbir yi déedéet comme ñoom niñ koy waxe ñoom waa Quraysh di ko wax déedéet newul ci seen loxo ah in awliyaa'uhu illa almuttaqun dëgg dëgg dëgg ñi nga xam ne ñoom la seen ñoo yilif Kaaba gi ñoo yor Kaaba gi seen loxo la war a ne te ñoo ñoo ko yor dëgg dëgg mooy ñi nga xamante ne illal muttaquuna lu dul ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla walakin aktharuhum waaye li ëpp ci ñoom nag laa ya'lamuuna xamuñ ndax ñoom efe ñoom ñoom ñoom apparence rek la ñuy gis instant bii gis nañ ne Quraysh ñoom ñoo yor mbir yi mbir yi seen loxo la ne di fitnaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam sax bu fiy julli ba gis nañ al mal almal'uun Abu Jahlin li mu doon wax naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk ko muy julli mu naan ko ndax teraw woon nga julli fii ci Kaaba gi yaa Allah déggal kuffaar bu mag bi kaafir bu mag bi Abu Jahlin al-mal'un li ma wax mooy ne ñoom yooyu lañ gisoon ba jàpp ne kon nag fii ñooy ko moom suñu domaine la ñoo moom Kaaba gi suñu loxo la ne suñu borom nag ne déedéet wa ma kaanu awliya o ñoom noonu ñu foog di ko wax demewul noonu de in li am ba des mooy nekkul awliya oho ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yilif Kaaba gi ñoom la seenu mbir nekk ci ñoom ñooy yor Kaaba gi illal yattaqoon lu dul ñi nga xamante ne ñoo ñoo ragal yàlla walakin ñooñ rekk mën a dundal kaaba gi ndax innama ya'muru masajid allahi man amana billah comme ni waxoon ci aaya ci saar boobu ne innama dëgg-dëgg suuratul tawba ñi nga xam ne ñooy dundal ndax jàkkay yàlla yi looloo koy dundal lu rek ay rafetal ak fii defar fii yëkkatiwaat defaraat taawiwaat yiwal panaalal ko rafetal ko defi karo defi ay ay émeraude lu nekk muy gën a rafet loolu loolu mooy dundal jàkka de jàkka li koy dundal mooy li nga xam ne moom lañ fay def di yéen jaam yi na ngeen di dem di ko dundal ci ay julli di julli ci waxtu waaye tamit di fa def ay duruus di fa def ay azkar lool mooy li nga xam ne mooy dundal jàkk waaye du rek ay rafet na na gën rafet waaye yow bu dee ne raf li muy rafet rafet rafet bu julli jotee sawaay parce que sàpp bu njëkk bi presque du fees loolu xam ngeen ne mbiri caaxaan la de loolu gisoon nañ ko bi ñuy wax ci affaire jàkka yi këni yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu doon wax naan dina ñëw ci xeetam jamono joo xam ne ñoom dañuy rafetal jàkka yi di ci puukarewante ku nekk naan jàkkaay sañu waa dëkk moo dàq jàkkaay dëkku sàngam jàkkaay Afrique jii Afrique de l'Ouest moo dàq woo Afrique de l'Est gëy waakaay Europe jii mooy jàkk ji gën a ay yooyu rek lañ fiy nekke te kat jàkka ya la tax ñu waroon ko dëgg-dëgg ñu waroon ko taxawal taxawaluñ ko defuñu ko fa jaamuwuñu fa yàlla au contraire kon nag loolu moom gis nañ ne loolu du mooy lay defar jàkka waaye nag kuffaaru Quraysh yi nag ñoom ñoo raw moo tax suñu borom ne ñoom ñu jàpp ne ñoo moom kaaba gi ñoo yor mbir yi di fi buum di fi buum ni mu ne wa ma kaana salaatuhum inda al bayti illaa mukaa'an wa tasdiya faduuqu bi bima kuntum takfuruun mu ne wa maa kaana salaatuhum inda albayt gis nga kuffaaru Quraysh yi seen ñi nga xam ne moom lañu nekke ci kaaba gi fii nii ñu ne ñoo ko yor ñoo nekk seen loxo di jàpp ne àddina bi daal ñoo ko moom ba koy tere sama yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko tere sama awliyaa yi di jaamu yàlla yii loolu gis nga ñoom lan lañ fi nekke naan dañuy jaamu yàlla seen façon yi indal bayt di ko def ci kaaba gi illaa mukaan lu dul ay yuuxu rek lañu fi nekk woon di yuuxoo ko tàccu wa a ñoom daal ay tàccu rek di yëkkati seen kii di jël seen lex yi di teg ci suuf di wër kaaba gi di yuuxu ngi tàccu loolu daal lañ fi nekk fa zuuqul adab waay waay waay ñii nañu mos mbugal mi maay bi maa kuntum takfuruuna ci li nga xam ne moo taxoon ci liñ doon weddi yàlla mu ne inna alladina kafaru yunfiquuna amwaalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiquunaha thumma takuunu alayhim hasratan thumma yughlabuun walladina kafaru ila jahannama yuhsharuun mu ne inna alladina kafaru léegi nag mu ñëw nag di ñu waaja di ñu wax nag préparatifs yi nga xamante ne nii moom la kuffaar yi saa su ne di préparer ngir nag xeex l'islam saa su ne ci biir ak ci biti comme ni nga xam ne noonu la ko waa ahlu badri nii kuffaaru qurayshi nii defe woon mu ne inna alladina kafaru gis nga gaa yi nga xam ne ñoo weddi borom bi subhaanahu wa ta'ala yunfiquuna amwaalahum dañuy dañuy joxe seen alal di ko dépenser li yasuddu ngir ñu daal di dox diggante nit ñi an sabilillah ak yoonu yàlla wi di lislaam mooy da ngay gis ñuy dépenser ay alal yoo xam ne pas possible ci bari lépp ngir xeex l'islam lool moom bu dee xeex lislaam moom financement bi day teew léegi <coughs> tout temps nga dégg ñu naan déficit dafa am ci dëkk bi ñàkkum koppar mi ñàkkum xaalis mi dañoo nekk suñuy finance dafa nekk au rouge clignotants yépp ñoom xonq nañu du ñu wan ne suñu dëkk bi nag mu ngi waaj mu ngi mu ngi gësëm na gësëm ki sukk na ndax mbir yi dara doxatul projet boo wax ngir mu doxal dëkk bi ñu ne y a amuñu moyens yi amuñu budget yi waaye dañoo nekk foo xam ne ñoo war a serrer les ceintures ku ci nekk dafa war a def effort national loolu ñaata nga koy dégg waaye buñ nee nañ leen dali ci réewum jullit wala financement yi nga xam ne mooy tax yàq programme l'islam ci dëkk jullit ñi réewu jullit yi nga gis alal yi financement yi teew nu mu gën a gaawe yow sax dalay jaaxal nag naan mais gars yi alal yi fu mu ne suñu boroom nag ne loolu gis nga ni mu xewe woon ca Quraysh bañ dagalee seen alal ya naan dañuy dem di xeex yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu lay xewe ba àddina biy tukki noonu la yéefar yi di def de moo tax mu ne te loolu dinañ ko gis tamit ci ghazwatu Uhud am na sax boroom xam-xam yu ne lii nii ci Uhud lay wax waaye day wax ci waa Badr ñii mu ne innal ladina kafaru dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñoo weddi yunfiquna ñu ngay dépenser du ñu teñ di dépenser amwaalahum seen alal yi li yasuddu an sabilillah ngir ñu dox diggante gaa yi jul nit ñi ak yoonu yàlla bi di lislaam suñu boroom nag ne nag fa sa yunfiqunaha waay waay nañ bàyyi leen leen nañ dépenser oh oh nañu dépenser li ñu yor seen alal yépp nañu ko def seen seen seen milliards yi nañu ko def ci yoon woowu ngir xeex sama diine ji summa nañu xam ne bu ñu ko defee it dépenser lool takkuunu day nekk lañu def ginnaaw ba ñu ci defee alal yooyu yépp def ci effort yooyu yépp day nekk alayhim xasanatan day nekk ci ñoom loo xam ne dañuy rëccu ndax résultat ba duñ ko jar ndax lañ doon xeex day indi contraire bi ndax mooy lañ doon xeex day gina yokk moo tax ñaata dëkk ñaata réewu yéefar nga gis li ñuy xeex l'islam seen waa dëkk seen doomi réew di bari di dugg ci l'islam di embrasser l'islam di dugg ci li nga xam ne mooy diina ji xam nga ne loolu bu ñu xamoon ne suñu co financement yi ñuy def kat mooy indi daal di juri poison bu toll nii te ñoom lool mooy ñoom ci ñoom poison lañ ko jàppe mooy gaay di dugg ci l'islam nag nga gis nag léegi nekkatul étranger yi fi ne ñoom ñooy nekkat ay jullit waaye seeni ñi nga xam ne seeni doom lañ dëkk ci dëkk bi seeni maam ne fi comme ñoom ñoom ñooy mujj nekk ay jullit sans complexe na bu ko defee moo tax mu ne summa ginnaaw gi nag gis nga buñ dépensé seen alal yooyu te takoonu day nekk alayhim ci seen kaw xasratan ak rëccu gu mag a mag a mag a mag a mag ndax seen objectif duñu ko atteindre mukk summa ginnaaw loolu nag yoo la boo nañu daal di leen di noot daal di leen di gañe walladina kafaru suñu boroom nag ne da gis nga ñooñu noonu ku ci génnul ginnaaw gi nga tuub dugg ci l'islam na la leer ne gaa yooyu yépp walladina kafaru ñu weddi yàlla ilaa jahannama ci jahannama yuhsharuna lañ leen di pàng daal di leen di dajale foofu wommat leen dajale leen foofu li yamiza mel ni dañ ne waa suñu borom waalan moo tax nga def lool bàyyi gaa yi di dépasser alal yu toll noonu te ngaw leen woon a wan waaye ca début ba këne waay lii ngeen di def du sotti ñaata lañ ñaata alal lañ def ci ay renseignement ngir yépp ngir xeex l'islam waaye yooyu yëpp waaye suñu boroom lan moo tax xamaloo leen woon bu njëkk ka ne yiiru dox mu ne gis nga dama leen a bàyyi ñu def lool li yamiza allahu alxabiisa min suñu boroom subhaanahu wa taala nga xam ne allahu buur yàlla alxabiisa lu bon min at-tayyib ci lu ci lu baax tàqale lu yées ak lu baax muy lislaam ak kéeféer wa yaj'al al xabiisa bu ko defee nag mu jël lu bon li ba'dahu teg ko ala ba'din lenn li ci kaw leneen li fajar kumahu mu daal di koy ragale daal di leen tegale comme ni ñuy tegalee ay livre ay téere jami'an ñoom ñépp ñoom yéeféer yooyu ak seeni jëf fa yaj'aluhu ginnaaw gi mu def raa boobu loolu mu tegale fii jahannama sotti leen biir jahannam ulaayika mu ne gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ ba sore ndax mbon gu ñu bon sori gu ñu sori ci réer ku ko sànku humal xaasiruuna dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi perte qul mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal lilladina kafaru waxal ñi nga xam ne ñoo weddi in yantahu gis nga ko kuffaaru quraysin yi waxal ak ñoom de nee leen ñoo mag ñi nga xam ne ay yéefér lañ ba yow yawmal qiyaam wax leen ne in yantahu bu ñu arrêté seen kàccoor gi ñu nekk ak seen xeex yàlla gii xeex l'islam bi di jël ay alal di ci sotti di jël seeni xalaat di ci sotti di jël seeni jot di ci sotti te lépp dara taxul nga gis ñenn ñi ñoom bénévolement lañ koy def ndax nee nañu ñoom lépp luy màbbal rek l'islam moom pare nañ ngir participer yi suñu boroom na yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax leen comme kuffaaru Quraysh ñi rëcc tey fii Badar in yantahu bu ñu arrêté de bàyyi kàccoor gi ñu ne woon dugg ci l'islam de yughfar lahum ma qad salaf des na leen jéggal li ñu def yépp li ñu jot a dépensé ci alal ngir xeex lislaam waaye ñi nga xam ne jullit ñi nga xam ne seen alal jooju ñu dépensé tax na ñu décimer ay jullit ñu bari rey leen ndax alal yooyu ñu joxewoon wala ñoom ci seen bopp sax ñoom ñoo leen rey ñoom ñépp wax leen ne bu ñu arrêté seen lool malgré loolu li ñuy garaaw garaaw garaaw iyantaho bu ñu ko arrêté yufar lahum daal di génn ci kéeféer gi nekk tuub dugg ci l'islam yufar lahum wat naa ne man borom bi danaa leen jéggal de dinaa leen jéggal maakat salafa lu bon li ma sa def ndax comme la yonent bi alayhi wassalaam ne woon xanaa xamoo ne al islaamu yajubbu ma maa qabla xanaa yogoo l'islam day màbb yahdim day màbb maa qabla li ko jiitu mooy ne boo duggee ci l'islam yow bàkkaar yi yoroon nekkal le plus grand assassin de tous les temps rayal ko bari waaye boo tuubee ci l'islam yow pas vierge nga ndax l'islam day effacer li nga xamante ne nii moo la jiitu woon waaye yemul foofu waaye l'islam boo ci duggee day jéggal di effacer bàkkaar yi nga xam ne moom ngay def après allahu akbar moo tax seydina Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu taala anhu arda mu ne am na ñoo xam ne jamono dina ñëw gaay gaay li leen dese ci njullite mooy laa ilaha illa allah rek la wax du ñu jëf dara ñu ne leen mais loolu te dina leen jariñ mu ne waaye lu tax du leen jariñ ci loolu noonu ci lañuy ñuy bañ duggee safara ci seen laa ilaha illa allah kon nag lislaam boo ci duggee waxuma la day màbb li jiitu waaye boo ci duggee bàkkaar yi ngay def da koy effacer ci mbaaxu borom bi subhaanahu wa taala kon mu ne qul waxal lilladina kafaroo kon ñi weddi yàlla waaye bu dee ñu weddi yàlla la ñuy wax li waay yow mi ci biir way waxatuñu la waaye iñoon iñoon cahoo bu ñu te seen kàccorte gi tuub dugg ci l'islam yu far lahum des na leen jéggal manqat salafa li jiitu woon ci bàkkaar yu ñu def wa in doo lool mooy benn côté bi waaye wa in ya'udu bu ñu delloo ci liñ nekk ne waaye ñoo bañ dellu fan dara lañ duggul ci l'islam au contraire on va dépenser plus on va redoubler nos efforts suñu budget bi daaw deux milliards lañ ci def ci xeex réseau yi nga xamante ne ay jullit lañu dinañ dolli quatre milliards la ñuy dollu suñu borom ne ah mooy yow doo bu ñu delloo faqat madat sunnatul awwalin waxal waa Quraysh ak yéeféer yi ba yow yawmal qiyaam di jot te ne bés bu ngeen delluwee nag ci xeexaat nag continuer waat ni ngeen meloon. yéen waa Quraysh ñi rëcc bés bu ngeen fi ñëwaatee naan na ngeen di xeex yonent bi alayhi salaatu wassalaam na leen leer ne faqad madat jàll na ne fekk na mu romb na leen sunnatul awwaliina li nga xam ne nag mooy tëralinu ñi leen fi jiitu woon xool leen seen mbokk yi ñu fii nan lañu mujje ñu doon xeex doon ànd ak yéen ci kàccoorte googu nan la leen yàlla def rey na soixante-dix tey fii ci Badr jàpp soixante-dix prisonniers ci ñoom kon nag yéen wa in ya'udu bu ñu delloo faqad nañu yëg ne madat topp na sunnatul awwalina li nga xam ne mooy exemple jaar-jaaru li nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon mooy sunna yàlla ñi mu def ci ne gis nga gaay yi xeex lislaam yépp seenu mujj mooy dal ñi leen di alak ndax wal aqibatu lil muttaqin ndax mujjantelu mbiri ñi nga xam ne ñoo ko moom ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi ragal yàlla subhanahu wa suñu boroom ne wa qaatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu diinu kulluhu lillah fa in tahaw fa inna allaha bima ya'maluna basir wa in tawallaw fa'lamu anna allaha mawlaakum ni'mal mawla wa ni'man nasir suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di wax ak jullit ñi ne wa qaatiluhum ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jullit ñi radiyallahu anhum gis nga yéefér yi wa qaatiluhum xeex leen ak ñoom hatta la fitna ba ni nga xamante ne du am fitna du ngeen jaamooti yàlla di nekk en insécurité di jaamu yàlla di ragal naan wé jaamu fi yàlla moom problème yi neen la looloo tax jihaad jóg li takuuna comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon li takuuna kalimatullahi hiya al-ulya ngir nga xam ne mooy kàddu borom illa allah daal di nekk li nga xamante ne nii mooy féete kaw leneen lu moom féete kaw leneen lu noon nag tekkiwul ne kon leneen du fi am déedéet ndax suñu boroom moo ne maa leen bind fa minkum mu'minun wa minkum kaafir maa leen bind def ci yéen ñoo xam ne dañ maa gëm def ñoo xam ne dañ maa weddi léegi nag l'islam li yonent mi alayhi salaatu wax kon nag xeer euh, ngir li takuuna ngir mu nekk kalimatullahi al ulya ndax al islaamu kan ya'lu wala yu'la alay l'islam day féete kaw waaye dara du ko féete kaw lool la lool mooy objectifu jihad du këne rek wala mooy nañ éradiquer ak kéeféer ci kaw suuf déedéet du loolu mooy waqaatiluhum xeex leen ak ñoom hatta la fitna ba yeen jullit ñi léegi bu ngeen di jaamoo ci yàlla du ngeen am obstacle boo xam ne ci yéefar yi jóge ne du ngeen ko fi defee fekk looloo ngi am mooy xeex leen ak ñoom loolu lay tekki voilà hatta la takoona fitna wa takoonu ba mushrikuuna yi duñ nekk di leen fitnaal ne leen yéen ñun moom gëmuñu mais yéen nag li ngeen ne moom ngeen gëm yàlla gi ngeen gëm dara ngeen ko fi dul doxale mu ne nag bu lool amee xeex leen ba loolu ñu nga xam ne nag loolu nag deñ fa in intahaw léegi nag wa yakunu boobu mu nekk ak diinu diina ji kulluhu mboolem seen lillah diina ji nga xam ne mooy féete kaw lillah nekk diine ji nga xam ne mooy bu borom bi ngir yàlla moom dong nga xamante ne mooy lislaam moom lañuy ñuy jaam voilà <coughs> mu ne waaye nañ taxaw bu ñu arrêté nag génn ci seen yéeféer boobu dugg ci lislaam fa inna allah nañu yëg ne buur yàlla bi maa yaamaluuna ci li ñuy def basiirun ku ko la wa in tawallaw waaye bu ñu dummóo yoo wane ginnaaw de faalamoo xam leen anna allah ka ne buur yàlla seen kilifa ni'ma askay ni'ma kabba ni'ma askay al kilifa googu waaye waaye ku yàlla nekk sa sa sa méngoo say mbir yor say mbir de nekk ki nga xam ne mooy méngoo say mbir nekk sa kilifa waay waay waay est kilifa wa ni'ma est-ce que an-nasiru dimbali ay dimbali dimbalikat boobu ndax ku mu nekk sa kilifa moo lay dimbali in tansurullaha yansurukum bu ngeen dimbalee yàlla ci dugg ci lislaamam bi doxal lim leen lim leen digal la yansurukum moo leen di dimbali kon nag ginnaaw loolu mu ne wala moo xam leen ne annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusa wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibni sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir léegi nag mu ñëw di ñu wax ci li nga xam ne mooy màng mi ñu jóge ghazwatu Badr mu ne wa'lamu xam leen ne annama ghanimtum lépp loo xamante ne nii da ngeen ko màng min shay'in ci mbir ci bépp alal ju ngeen jële ci butin de guerre ci al ci ci xare ci toolu xare fa anna lillah yëg leen ni buur yàlla moom moom xumusahu li nga xam ne mooy un cinquième bi bu ngeen ko xaajee paaru alal jooju yëg ngeen dajale ko daal di koy dajale xaaj ko cinq paar yëg leen ne fa anna lillah këne buur yàlla moo moom xumusahu genn bi benn mooy un bi walil rasuuli ñeel yonentam bi sallallahu alayhi wasallam walidil qurba ak ñi nga xamante ne ni mooy benn par boobu buur yàlla yonent bi alayhi salaatu ak ñi nga xam ne ñooy mbokk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci banu haashimin ak waa banu mutalib comme ni nga xamante ne noonu la imaamu ahmad ibn hanbal waaye imaamu shaafi'i rahmatullahi alayhima daldi wax ndax boroom xam-xam yi dul qurbaa gi am na ñoo xam ne dañ ne mooy waa quraysh yam ndax mbokki yonent bi lañu alayhi salaatu wassalaam am ñu ne déedéet waa banu abd haashim la ak waa banul mutalib am ñeneen ñu waa banu haashim rekk la waaye li gën a dëgër mooy li nga xam ne moom lañ wax léegi te sayyidina a shaafi'i ak taalibeem bi di a ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhima daal di wax mooy ne mbir waa banu haashim la ak waa banul mutalib di waa di waa këru ñoom eh, Ubaydat ibn al-Harith ibn al-Muttalib Muttalib boobu nga xam ne frère Hachim la woon comme ni ñu ko gise woon comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ñoom ni ñu meloon ci jaahiliya noonu la ñu mel ci lislaam muy diggante ñaari famille ñaari clan yooyu ci Quraysh ñaari doomi mbokk yooyu kon walidil qurba ak ñi nga xamante ne nii ñeel na un cinquième boobu buur yàlla yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jege ñaaleen yi wal yataama ak ñi nga xamante ne nii ñooy orphelins yi ñi nga xam ne ay jirim lañ wal masaakiini ak way ñàkk ñi wabni sabiili ak doomu yoon in kuntum den gëm ngeen in kuntum dem nekk ngeen amantum diggam billaahi ci buur yàlla wa ma anzalna ak li nga xam ne moom lañ wàcc ala abdina ci bi di sallallahu alayhi wa sallam yawmal bi nga xam ne ci la suñu woroom tàqalee diggante caaxaan ak dëgg di lislaam ak neen yawma boo xamul bés boobu mooy yawmal taqal jamaan bés bi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi di kuréelu lislaam ki ko jiite woon di yonent bi alayhi salaatu salaam ak kuréelu yéefér ki ko jiite woon di abu jahl ibn hisham alayhi la'ainullahi almutataaliya mooy bés boobu di ghazwatu badr mu ne bu deene gëm ngeen li nga xam ne moom lañ wàcce ci suñu jaam bi bés bi ma tàqalee dëggër neen bés bi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi laale daje wallahu te bur la ala kulli shay'in ci lépp qadir li lépp nag waxoon nañ ko bi ñuy wax ci li nga xam ne moo jëmoon ci mas'alatul ghanaim muy euh, mas'ala mi jëmoon ci butin de guerre bi moo tax ñu wax ci lii ñu ci ñëwaat dañuy jàll suñu boroom ne fàttale ku leen di nettali jullit ñi xéewal yim leen defal ak di leen rëttaaseel histoire ghazwatu Badr mu ne idantum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم mu ne إذ أنتم fàttaliku yéen jullit ñi bi nga xam ne yéen a ngi nekkoon bil udwati dunya ci fekk wàllu xuru wi côté xuru bi nga xam ne ci xuru Badr moo gën a jege Madinatul Munawwara wa hum de ñoom kuffaaru Quraysh ni bil udwati al quswa ñu ngi ci wàllu xuru yi badr bi nga xam ne moo gina a sori li nga xam ne mooy madinatul munawwara te gën a jege màkka di côté bi féete màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman mooy ku nekk fi nga positionné woon loolu lay wax nii te aaya bii tuddoon nañ ko ci jamono yooyu walillahi alhamdu wal minna mu ne war rakbu asfala minkum te nag boobu fekk nag njëgg mi ngeen doon jàpp si doon ko xarasib di intercepter di njëggum Abu Sufyan ibn Harb bi asfala moo leen féete suuf moom jaari tafes minkum ci yéen moom rëcc na walaw tawa'adtum suñu boroom ne nag gis nga yéen bu ngeen joxante woon rendez-vous diggante jullit ñi ak ko Quraysh laxtalaftum waat naa di ngeen wuute fil mi'aadi ci li nga xamante ne mooy rendez-vous boobale walakin waaye li am ba des mooy li yaqdi Allah walaakin waaye buur yàlla dafa def nag ngeen daje sans rendez-vous sans rien ndax keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy génn madinatul munawwara génnul woon ngir xare ji waaye dafa génnoon ngir dabi li nga xam ne mooy caravane Abu Sufyaan ibn Harb boobu la doon dabi waaye wat moo tax ñoom xamuñu woon ne xeex day am Quraysh it ñoom it bañ newee seen dëkk nguuru euh, ñu yónni Abu Sufyaan mu nem Shaam jàppuñu woon ne njëg moomu problème dina ci am bañ war a génn daal di koy dem di aar yi moo tax suñu boroom nag ne gis nga nag dajale gii ma leen dajale walakin li am mooy li yaqdi allahu waaye li yaqdi allah buur yàlla da leen a dajale fii ku nekk kii ñii yéen ngeen nekk bil udwati dunya ñoom ñu nekk bil udwati al quswa li yaqdi allahu amra ngir buur yàlla daal di dogal daal di indi feeñal fii benn mbir moo xamante ne dogaloon na ko ba pare amran mbir moo xam ne kaana maf'ula nekkoon na loo xam ne lu mu defoon la mbir mu ñu defoon la ba pare mooy lan mooy yëkkati lislaam daal di nërmeel kéefér li yahlika ngir mu alku man halakam na ngir suñu boroom daldi alak daldi waaye it ki nga xam ne mooy kooku alku mooy ki weddi man halaka képp koo xam ne nag dangaa weddi bañ toroxal la fii nii an na nga def ko nag ci mooy ku ñu jàpp loxo ci poos mooy nga nekk koo xam ne ci preuve lañ lay raye fii ci Badar nga nekk yéefér wa Yahya waaye it mu dund nekk ci lislaam fàttale ko yàlla man képp koo xamante ne nii gëm yàlla man xaya képp koo xam ne an bayyina mu gëm yàlla teg ko ci preuve mooy ñi gëm xam ne ñoo gëm mu leer nañ ku ñu fi rey ci yéeféer yi mu leer ne loxo ci boos lañ la jàpp nga doon xeex ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba lii nga xamante ne nii moo la dal daal di lay dal kon nag lool la li yahlika man halaka an bayyina waaye yaxya man hayya an bayyina waaye tamit ñoom ci yéeféer yi ku gis defet boobu daldi gëm ëllëg comme ni nga xam ne noonu lañ gis ci usaara ku mel ni ñoom seydinaa al Abbas mu jutoo an bayyina ci preuve boo xam ne moom lañ gis que ne buur yàlla nii lay defek ñi nga xam ne ñooy weddikat yi daal di leen nërmeel mu leer ñu daal di mu nekk preuve ci ñoom nga xamante ne ndax façon nit ñi dafa am dafa am ñoo xam ne manoo leen a comme gone yi rek ak nit ñi tamit noonu lañ mel mooy am na ñoo xam ne pour ñu gëm moom fokk nga jëlu bi yar fokk nga xare loolooy tax ñu dugg ci lislaam loolu dafa am façon yu mel nooru loolu nag moo tax ñenn ñi keroog Badar après bañ gisee loolu moo tax tamit ñenn ñi même ci arab yi daal di dugg ci l'islam ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam gañee Quraysh suñu boroom ne wa inna allaha taburi yàlla la sami'un aji déggaakoon la alimun aji xamaakoon la id fàttalakol yow sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallama yureekahumullah bi la buur yàlla di leen wan ñoom kuffaaru Quraysh yi fii manaamika ci sa nelaw ba nga leen géntee lool walaw araakahum bu leen wanoon nag kasiiran ñu bari la fashiltum konoon te di ngeen yoon njax te di ngeen échec wala tanaasantum te di ngeen xëccoo fil amri ci mbir yi walakin allaha sallam waaye buur yàlla moo leen muccal ci échec waaye moo leen muccal tamit ci ngeen di xëccoo amaa xeex bi di am innahu dëgg-dëgg moom boor yàlla alimun mooy aji xamaakoon bi bi zaati suduuri li ci dënn yi lii lépp gisoon nañ ko ci biir kon moo tax duñu ci gën tàkkool ba léegi yureekumuhum bi leen suñu borom di wan yéen yéeféer yi idil taqaytum ba ngeen dajee fi ayunikum ci seeni bët qalilan ba yurikumuhum suñu borom def bul fa fàttalekul waxu imaam al-Hafiz ibn Kathir rahmatullahi alayhi mu ne bi nga xam ne ci la suñu borom di wan jullit ñi ñoom yéeféer yi ñu xool jullit ñi gis ne ñii fii dañoo tuuti waay ba ngeen dayee ñoom ñu jàpp ne way jullit ñi ndeka duñ dara wa yuqallilukum mu tuuti wa iz yurikumuhum mooy ñoom yéen jullit ñi bi leen man bi ma leen di wan yéefér yi ngeen gis leen xal yi idil taqaytum ba ngeen dajee fii ayunikum ci seeni bët xalilan suñu borom daleen dafa wan jullit ñi yéefér yi li bari bari ñu tuut ci seeni bët wa yuqallilukum yéen jullit ñi ma néewal leen fii ayunihim ci bëtu ñoom yéefér yi ñu gis ni waay ñi nii lañ ñu tuuti ñii ñii tey ñu dee de mooy ne ba bu ko defee ku nekk ñeme sa bopp comme li imaam al na Ibn Kathir waxoon nga xam ne ku ci nekk day day jàpp ne ñii ñu tuuti lañ kon nag neex na ñoo defar moo tax mu ne nag li yaqdi Allah boo gisee buur yàlla daal di doxal xikma boobu mooy mu daal di feeñal daal di doxal du li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la dogal amran kaana maf'ula mbir moo xam ne nekk na ba pare wa ila Allahi buur yàlla mooy gañu yéeféer yi ca ci buur yàlla de tarjon lay detar turja'u la ñuy delloo al umuuru mbir yépp yépp fa lañ koy delloo mooy li imaam alxaafiz ibn Kasiir ne gis nga loolu la buur yàlla def ba ñu songoowee buur yàlla daal di def nag yéefér yi daal di mujj nag jullit ñi mel ni ñu bari ci ñoom moo tax ñu battre en ñu daan leen duma malaaka yi ñëw ñu faagaagal leen nag mu ne ayyuhal ladina amanu ida laqiitum fiyatan fasbutu wadkuru allaha kathiran la'allakum tuflihun kon nag xam naa aaya boobu lañuy teg suñu baaraam foofu di aaya boobu di aaya 45 binaan yaa ayyuha alladina aamanuu ida laqiitum fiyatan fasbutu wadkuru allaha kathiran la'allakum tuflihun